fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asalaasu mi'a wa salaasatun wa xamsuun baabu karaahati tafdiilil waalidi ba'da awlaadihi alaa ba'din fil hiba walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn euh, ñu ngi woon ba léegi ci kitaabul umuur al manhiyyi anha chapitre biñ gisoon moo doon trois cent cinquante deux baabu nahyi anil bawli wa nahwihi fil maa'i raakid walillahi alhamdu wal minna xadis buñ fa gisoon moo doon xadis mille sept cent soixante douze mu ne woon an Jaabir radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa an yubaala fil maa'i raakid walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre bu beer euh, muy wax nag ci beneen mbir pour ñu ci wàllu euh, yu ñàkk civilisé yooyu di xayta ci ay yoon ak ay fa ndox may jaar ak yooyu génn na yooyu wala ci xayta ci ay wala di tuur ndox ci ay ay ay ay déeg ak ay teen ak yu mel noonu tey mu ñëw chapitre trois cent cinquante deux al imam ne baabu buntu rahimahullah karaahati sibu tafdili moom nag sib la wax parce que moom waa jumhuur a ànd dinañ ñëw ci biir masala yi insha allah buñ ci accès euh, que euh, xool est ce que loolu à vrai loolu euh, mooy li gën a dëgër wala déet est ce que mooy moom nañ wax li wax baabu buntu taf karaahati sib tafdili gënale alwaalidi waajur wi ba'da awlaadihi lenn ci ay doomam wala ba'din ci kaw ñeneen ñi fil hiba ci maye mooy waajur woo xam ne dafa am ay doom benn bu dee benn moom kese la ko waxuñu ko mais lu lu mat mooy minimum ñaar jëm kaw mu ñëw may kii loo xam ne mayu ko ñu ci des am ne loolu muy ak gënale gum gënale kii ci kaw ñeneen yi wala ñetti ñii ci kaw ñeenti ñi des wala ñetti ñii ci kaw kenn ki des loolu mu ne sib guñu sib waajur wi di gënale lenn ci doomam yi ci kaw ñeneen ñi moom sib la wax waaw ah, nañu jàpp loolu euh, que ne loolu sori naa nekk li nga xam ne moom la boroom xam-xam yëpp wax waaw waaw <laughs> insha allah <laughs> léegi al imam fii nag mu indi fi benn xadis kese muy xadis boo xam ne da ci indi riwaay yu bari bon muy xadis mille sept cent soixante mu ne an an-Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu anhumaa anna abaahu ataa bihi rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala innii nahaltu ibnii haadhaa ghulaaman kaana lii faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam akulla waladika naxaltahu mithla hada faqaala laa faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam farji'ahu wa fi riwaayatin faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afa'alta hada biwaladika kullihim qaala laa qaal ittaqu allaha waadilu fi awlaadikum fa raja'a abi fa radda tilka sadaqa wa fi riwaaya fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya bashir alaka waladun siwa haadha qaala na'am qaal akun lahum wahabta lahu mithla hada qaal laa qaal fala tushhidnii idan fa inni laa ashhadu ala jawr wa fi riwaaya laa tushhidnii ala jawr wa fi riwaaya ashhid ala hada ghayri thumma qaal sallallahu alayhi wa sallam ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa qaala bala qaal fala idan muttafaqun alayhi kon xadis baa ngi ni gis nga yi ñoo bari benn xadis kese la ci buntu bi comme xadis buntu chapitre bi ñu génnoon ak ba mu ne an Nu'man ibn Bashir yàgg nañ fi gis xadiisam waaw mu ngi jële ci Seydina Nu'man ibn Bashir bokk ci gone yi nga xam ne ñoom ñoo juddu at mi yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaayee gàddaay see Medina ñu njëkk a ci lamsaar yi moom mii ci la ak ci jullit ñi radiyallahu mu ne an Nu'man di doomi Bashir radiyallahu anhuma ñoom ñaar yëpp ay saxaaba lañ yàlla na borom bi kontaan ci ñoom ñaar na abaahu kaana baayam di Bashir ibn Sa'd Hmm? radiyallahu anhuma ata bihi daf koo indi moom doom ji fekk ko ne la woon kooku yonent bay saa saa bi muy génn àddina dix ans la am moom Bachir moom moom moom an-Nu'man bokk Bachir nag bokkoon ci euh, ñi nga xam ne ñooy kilifaay lamsaar yi moom ci la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi nag mu ne dem sama baay moo mu indi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam anna ataa bihi rasuulallah moo ko indil ndawal yàlla li saa fa qaala bi mu dikkee mu ne yonent bi alayhi salaam inni man naxaltu nii haadaa ghulaaman kaana lii mu ne yonent saa saa man sama doom ji di noomaan maa ko may naxala mooy maye wahaba maa ko may benn jaam boo xam ne maa ko moomoon moom laa ko may fa qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko a kulla waladika nahaltahu misla hada est sa doom yi nga am yépp may nga leen lu mel ni li nga may kii nga ma indil nii di Bashir ah nu di Nu'man fa qaala laa bàyyi ji ne ko ah Bashir na ko déet loolu nag defaluma ko ñoom ñëpp fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wax fa booba ne ko farñaaku delloo waaw jëlaatal delloo waatal moom luñ ko may récupérer waat voilà jëlaat ko jëlaat ko récupérer waat ko ngeen nanguwaat ko waaw akbar <laughs> kon nag mu ngi noonee <laughs> waaw mu ne wa fii riwaaya am na nu ñu soloowe xadiis bi ci beneen version bu mu ñëwee foofu dane fa qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam dafa laaj saa baay ne ko afaalta hada bi waladika ne ko yow est lii nga defal sa doom jii di Bachir di Nu'man bokk <laughs> yow Bachir est-ce sa doom yépp lu mel nii nga leen defal defal nga leen ko xaala laa nee na saa bàyyi ne déedéet xaala nee na nag yonent bi saa saa wax fa booba ne ittaqullaha teet leen yàlla waay waay seet leen yàlla ragal leen yàlla dee leen seet yàlla ci doxalin bi ngeen di doxaleen seen diggante doom yi wa'dilu te na nekk ñoo xam na ngeen di juste da ngeen di yemale ngeen joxale ak yemale ak jub fii awlaadikum ci seen biir doom yi seen doom yi doxal leen ak maanutu ci seen biir waaw bu leen jël di yëkkati ñii waddal ñii wala di jox ñii loo xam ne joxoo ko ñeneen teet leen seet leen yàlla mi leen dénk ñoom ñépp waaw mu ne farajaa saa baay dellu farajaa abi sama baay dellu fa radda tilkal sadaqa mu delloo loolu li nga xam ne moom la ma mayoon mu daal di koy récupérer nanguwaat ko mu ne wa fii riwaaya am na neneen lu ñu soloowe xadiis bii nu mu ñëwee fa qaala rasulullah ndawal yàlla li saa sallam dane yaa Bashir da ko ne ko yaa Bashir yow Bashir alaka waladun siwa hada da am beneen doom am nga doom beneen bu dul normal nga ma présenté naan yaa ko may li qaala mu ne ko naam waaw am naa beneen doom bu moom de du moom kese mooy saa doom <laughs> qaala yonent bay saa saam ne ko akullahum wahabta lahu mithla hada ndax ku nekk ci ñoom may nga ko lu mel ni li nga may normal nii qaala laa nee na saa ne ko déet qaala yonent bi alayhi salaam ne ko falaa tushhid nii inan kon nag bu ma seedeloo kon fa inni ndax man rasulullah saa saa ndawal yàlla laa ashhadu du seede ala jawrin ci ndëngte loolu mooy li nga def ndëngte la <laughs> waaw te man rasulullah saa sallam du ma seede ci ndëngte loo xam ne teguwul ci yoon. yëkkati ñii waddal ñii ci ñoo xam ne ñoom ñëpp waroon a yem loolu mel nga koy defe ñëw naan ma man ma seedeel la man ndawal yàlla la saa salam ah mu ne wa fii riwaay sëy na Nu'man ne am na lu ñu soloowe hadis bi ba léegi nu ñëwee dane ko laa tushhidni ala jawr bu ma seedeloo ci loo xam ne ndëngate la injustice la ñàkk njub bu ma ci seedeloo bu ma ci laaj ma la ciy seedeel dara mu ne wa fii riwaaya am na neneen noo xamante ne bu ñëw ñu ñëwee ñu ko soloo dane foofu ashhid ala hada ghayri yoneen saa sam ne ko seetil keneen ku dul man nga moom mu seedeel la lii waaw summa qaala ginnaaw gi mu ne ko ayasurruka est-ce que bëgg nga nga yow Bashir an yakunu ilayka sa doom yi nekk ñoom ñëpp fil birri ci mbaax gi ñuy baaxe ci yow sawaa ñu yem bëgg nga baaxe gi ñu war a baaxe ci yow sopp gi ñu lay soppe di def lu baax di déglu say digal di bàyyi say tere ñoom bëgg nga ñoom ñun ñu yem ci noonu di la ko defal qaala balaa saa bàyyi ne ko waaw qaala mu ne ko falaa idan kon nag bul def lii kon voilà mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo léegi kon kan moo ko solo hadis bi neena na muttafaqun la ñu ne la euh, hadis bii de hadis la boo xamante ne ñu ngi fiy gis ñoom ñëpp ko solo hadis bu siiwa siiwa mooy rawaahul jamaa imaamu Malik tamit solo woon na ko lu jiitu ci Muwatta imaamu Abu Daki Ahmadu ibnu Muhammad ash-Shaykhani nee na muttafaqun alayhi imaamul Bukhari ak imaamu waaye na ko ah, nga xamante ne mooy al imaamu waa sunanul arbaa ah, al imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibnu Maaja rahmatullahi ala jamii ñoom ñépp daal dinañu kaa solo waaw kon mu ngi noonu kon al imaam al-Bukhari riwaay yi fi tudd na wa fi riwaay wa la imaam Muslim indi imaam al-Bukhari xadiis yi ñetti xadiis kese la version bokk indi na ci kitaabul hiba wa fadliha wa tahriid alayha baabul hibati lil walad indi na ko foofu waaye indi na ko balee kitaabul hiba wa fadliha wa tahrir baabul ishhaadi fil hiba ak kitaabu shahaadaat baabul laa ah, yashhadu ala shahaadati jawrin idaa ushhid waaw que nit ki bu mu di seede seede goo xam ne seede ndëngite la buñ sàkkoo ci moom mu seede kanta imam muslim moom benn buntu la ko indi comme niñ koy gisee benn moo bu buntu wopp surah yee ko def waaye dafa rangale xadiis yi kon buñ jëlee bu njëkk bi kitaabul hiba wa fadliha hmm? wa tahriidi alayha baabul hiba lil walad mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yusuf mu ne nettan suñu sëriñ imaamul Buxaari yi Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah génn àddina 218 rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa Maalik mu ne ki ñu xabaar mooy Maalik di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani gane àddina 93 jàpp 94 génn àddina 179 rahimahullahu ta'ala an Ibn Shihab mu jële ci Ibn Shihab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zura ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr al-Madani al-Hijazi gane àddina la 50 génn àddina li nga xamante ne nii mooy eh, hadi mooy la 125 rahmatullahi alayhi an Humayd ibn Abdirrahman ñu ngi ko doon tudd ci jotaay bi ñu génn bi ñu wax Humayd ibn Abdirrahman al-Himyari bokkul ak kii moom lañ la doon wax di Humayd kii mooy Humayd ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn Abd al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab di doomu Sayyidina Abdirrahman ibn Awf kii di Abu Ibrahim ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Uthman radiyallahu anhu gane àddina rahimahullah wa radiyallahu an Ali Abdirrahman ibn Awf gane àddina la 32 mooy année bi baayam génn àddina <laughs> voilà génn àddina euh, trente-deux gane àddina trente-deux génn àddina quatre-vingt-quinze am na wute rahmatullahi alayhi kon moa Humayd ibn Abdurrahman wa Muhammad ibn Nu'man ibn Bashir mu jëli koo xam ne doomu an-Nu'man ibn Bashir la di Muhammad ibn Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba ibn Judas ibn Zayd ibn Malik al-Aghar ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji ad-Dimashqi yu newoon na Euh, fële ca Irak waaye après mm, dema Damas la ne woon kañ la gannaaw dina wax nañ la ko mooy moom bokk na ci njëkk génne mm, non Muhammad moom àggawu ñu ci bàyyam Muhammad kañ la gannaaw dina kañ la génnaat ne loolu de dajuma ko da loolu dajuma ko kon mu kon Ibn Shihab da ko jëlee ci ñaari sëriñam ci ñaari sëriñam di. Humayd ibn Abdurrahman ak Muhammad ibn Nu'man ibn Bashir annahuma kenn ñoom ñaar haddatha an Nu'man ñoom ñoo solo jëli ci ki nga xamante ne mooy an-Nu'man di an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba ibn al-Julas rahimahullah Abu Abdillah wa radiyallahu anhu ñi ne Abu Muhammad di al-Ansari al-Khazraji waaw nekkoon na Medina nekkoon na Kufa nekkoon na Sham génn àddina kon la mooy ñi njëkk a juddu jamono bi yeneen xaasam gàddaay Medina génn àddina la 65 nekk am na wute moom an-Nu'man ibn Bashir di saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu anhuma anna abahu ata bihi rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala inni nahaltu ibni hadha ghulama fa qala kulla waladika nahalta mithlahu qala la qala farji' voilà lii mooy xadis bi nga xam ne moom la imaamu Nawawi tudd en premier après laata muy wax wa fii riwaaya wa fii riwaaya boo ko jëlee un deux trois quatre yoo xam ne dana wa fii riwaaya boo ko boolee bii muy cinq kon imaamu Nawawi rahimahullah <coughs> imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom nii la ka solo kanta al imaamu Abul Husayni <coughs> Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala wax nañ la moom daa dajale version yi mu ci am yëpp la dajale mu ngi ko indi ci ki nga xam ne kitaabul hibaat buntu bi lenn surah yi def baabu karahati tafdili ba'd al awlaadi fil hiba loolu imaamu Nawawi moo ko def parce que li mu wax fii ci Riyad bi moom loolu la jàpp karahati tafdili euh, al awlaad fil hiba moom daa jàpp ne loolu lu ñu siple waaye loolu di wax nañ la nañ ci ñëw insha allahu taala mu ñu àggee ci masala yi mu ne haddathana al imaamu Abul Husayn Muslim mu ne haddathana rahimahullah haddathana Yahya ibn Yahya dinañ gis nag riwaay yi muy wax ni yëpp wa fi riwaay wa fi riwaay dinañ ko indi fii ci sahih imaamu Muslim rahmatullah alayhi mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali ñi ne min Qarila Hmm? Hanzali mawlaahum ñi ne min qaril Abu Zakariya rayhaanatu Nisapur rahmatullah alayhi gane àddina 142 génn àddina 226 rahimahullahu ta'ala qaala qara'tu ala Maalikin mu ne liir naa jàng naa ci Maalik moom lañ gis sànq ci riwaaya imaam al-Bukhari rahimahullah di imaamu daaril hijrati rahimahullah an ibn Shihaab gis nañ ko sànq an Humayd ibn Abdirrahmaan mu jëlee ci Humayd ibn Abdirrahmaan ibn ah, Abd Awf rahimahullah gis nañ ko san wa an ak ci keneen Muhammad ibn Nu'man ibn Bashir di doomi an-Nu'man ibn Bashir yuhaddithanihi ñu ngi koy nettali imam az-Zuhri ñaam ñaar ñaani Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qala inna abahu ata bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala inni nahaltu ibni hadha ghulaman kana li fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abdullah kulla waladika nahaltahu mithla hadha fa qaala la fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam farji'hu voilà moom kaddu yi mu indi tig tig mooy imam Muslim yi léegi ñu xool wa fi riwaya fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afa'alta hadha bi waladika kullihim <laughs> léegi nañu xool boo bee nga xamante ne nii moom la wax noonu moom mu ngi ko ndi juste après quelques quelques hadith yi mu rangale même bi la mais ci ay version mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettali nañu imam Muslim Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 ci borom Musannaf rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abbad ibn al-Awwam mu ne nettali nañu Abbad ibn al-Awwam ibn Umar ibn Abdillah ibn al-Mundhir ibn Mus'ab ibn Jandal al-Kilabi Abu Sahl al-Wasiti rahmatullahi alayhi gane àddina 118 génn àddina 183 am na wuute rahimahullahu ta'ala an Husayn mu jël ko naan Husayn di Husayn ibn Abdirrahman as-Sulami Abu Hudayl al-Kufi rahimahullahu ta'ala gane àddina 43 génn àddina 136 rahmatullah alayhi an Sha'bi mu jëlee Sha'bi di Amir ibn Sharahil ibn Abd Abu Amr Sha'bi al-Hamdani al-Kufi gane àddina ci xilaafa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu di l'an 20 génn àddina li nga xam ne mooy 103 bu ci nekk gane àddinaam génn àddinaam am na ay wute yu ndaw rahmatullah alayhi di taabi'i bu si war na woon sami'tu Nu'man ibn Bashir mu ne dégg naa Nu'man ibn Bashir imam Muslim ne ha daxawal man di la beneen tàllale wa haddathana Yahya ibn Yahya anhuma mu ne ba léegi wa lafdu la mu ne Yahya ibn Yahya biñ gisoon ci càllale bële mu ibn Bakr ibn Abdurrahman di Abu Zakariya di Rayhanatu Nisabu rahimahullahu taala ba léegi daal dina may nettali wa lafdu la te kaddu yi moom la ñeel mu ne axbarana jëlewu ko ci imam Malik kese rahmatullahi alayhi mu ne nettali nañu xabaare nañu Abul Ahwas di Abul Ahwas di Sallam ibn Sulaym al-Hanafi mawlahum al-Kufi génn àddina ana bi imaamu Malik génn àddina muy la soixante-dix-neuf mooy Serigne ba mu ko jànge woon ci moom Imam Malik ak kii mu ne damaa jàng ci moom ak beneen Serigne bi ñoom ñoom ñoo bokk année bu ñu génn àdduna muy Abul Ahwas ak imaamu Malik rahmatullah alayhima an Husayn gis nañ ko sànq muy Ibn Abdurrahman as-Sulami mi ngi gisee ci gis nañ ko sànq an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anil jami' annahu qala tasaddaqa nii la commencé tasaddaqa alayya abi baay daf maa sarax daal di may may daf maa may lenn ci alalam waaw fa qaala ummi fa qaalat ummi sama yaay ne amratu bintu rawaha ta mu wax mooy kan di amra bintu rawaha di doom di frère di sœuru ki nga xam ne abdallah ibn rawaha mi nga xam ne gisoon nañ xay bi mu feebaree sœuram bi di amra mi nekk fa naan waa jabala ay waay waay sa montagne da dem naay bam naan ko yow xanaa xamoo ne bi mu xummili ko mu Abdallah ibn Rawaha frère bi ne ko yow amul lenn loo xam ne yaa ngi ko doon wax lu dul ne malaaka mi naan eh, yow nii nga mel yow yow nii nga mel <laughs> <laughs> <laughs> waa jabala waa kada waa kada gisoon nañ ko xaalis mille six cent soixante-deux voilà waaw hadis boobu dooru lii la mooy xaraamal gi nga xam ne la ñu xaraam tahrimu niyahati ala al mayit wa latmi al xadd wa shaqi al jayb wa natfi al sha'r wa halqihi wa du'a bil wayl wa subur foofu lañ gise woon amra mi moom la mooy <laughs> mooy ndayam nag mu ne kon sama yaay di Amra bint Rawaha di sœur ci Sayyidun Sayyidina Abdurrahman Abdullah ibn Rawaha mi génn àdduna fële ca Mu'ta radiyallahu anil jami' nee na la arda mu wax sama baay nag ne ko moo doon yaayu ah, kii baayu noomaan di ko jox yaay ji ne ah man de laa arda lii man duma ko gërëm hatta tushhida rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu nga leen seedeloo yeneen sallallahu alayhi wasallam lii fantalaqa abi ila nabi sallallahu alayhi wasallam li yushhidahu ala sadaqati nee na saa baay wëy wëy daal di dem yóbbaale ma jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir seedeloo ko ci lii nga xam ne moom la ma may fa qaala lahu yonente bi alay saat salaam nag rasulullahi ndawal yàlla saat salaam ne ko afa'alta hadha bi waladika kullihim ne ko defal nga lii sa doom yi qaala laa mu ne déedéet qaala ittaqullaha wa'dilu fi awlaadikum farja abi faradda tilka sadaqa kon mooy wa fi riwaaya bu njëkk bi imaam an-Nawawi ra fa qaala rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam afa'alta haadhaa bi waladika kullihim qaala laa qaala ittaqullaaha wa'dilu fi awlaadikum farja abi faradda tilka sadaqa kon bii leer na kon gis nañ bii ah Allahu akbar waaw léegi nag ñu jaar beneen bi mooy bi ngeen bi nga xam ne euh, moom la ne wa fi riwaaya fa qaala ya Bashir ko ya Bashir a Bashir ah léegi boobee imam Muslim moo leen indi Allahu akbar waaw non sahih am bi sahih imam Muslim c'est c'est c'est grave c'est moom moom kon ñu xool noonu ñim ne ko faw fiir waaye fa qaala rasulullah ya bashir alaka waladun siwa hada ah na ko yow bashir da am beneen doom bu rut kii mu naan ko waaw am naa naa du moo déet du moom kese laa am de voilà kon nag moom la ñuy gis al imaamu muslim ba léegi ci buntu bi fii nii daa dajale xadis même version mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi qaala haddathana Ali ibn Musir mu ne ki leen ki ko nettali ki leen nettali ma Ali ibn Musir di Ali ibn Musir al-Qurashi Abul Hasan al-Kufi al-Qadi rahimahullah génn àddina la 189 rahmatullahi alayhi an Abi Hayyan mu jële ko nga xam ne moom lañ naan Abu Hayyan Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan Abu Hayyan at-Taymi al-Kufi rahimahullah tabaraka wa taala rahmatan wasi'a génn àddina cent quarante-cinq a Sha'bi gis nañ ko sànq an Nu'man ibn Bashir ha radiyallahu anhu mu ne taxawal ma ñëw waxadana dane tali nañu Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr ibn Numayr ibn Numayr mu ne te suñu beneen sëriñ Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mooy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani rahimahullah Abu Abdirrahman al-Kufi génn àddina deux cent trente-quatre rahmatullahi ala al-jami' mu ne wallafdu la kaddu yi ma indi fi Imam Muslim moom la ñeel mu ne qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Bishr mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Bishr di ibn al-Farafisa ibn al-Mukhtar rahimahullah Abu Abdillah al-Abdi al-Kufi génn àddina deux cent trois qaala mu ne haddathana Abu Hayyan at-Taymi Taymiyu hmm? moom mu ne nettali ma Abu Hayyan bële eh, eh, nga xam ne moom lañ gi sànq daal Taymi al-Kufiyu kon mu ngi noonu mu ñëwaat ànd ak ko ko Ali ibn Mushir daal di woon jëlee muy Abu Hayyan at-Taymi rahimahullahu ta'ala kon mooy gisoon nañ ko Abu Amr qaala mu ne haddathani Nu'man Bashir mu ne la ki nga xam ne mooy an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anha anna ummahu bint Rawaha sa'alat abah mu ne ndayam di bint Rawaha di Amrata Amratu Rawaha sa'alan dafa laaj abahu baayam ba'dal mawhiba min maalihi libniha waaw daal laaj lenn ci alalam ne ngir mu daal di koy may ki nga xamante ne mooy doom ji muy Nu'man faltawa bihi sana léegi nag bo bay ji daal di yéex voilà <laughs> daal di xaar yéexee mbir mi ba mat at summa bada lahu mooy mu xalaat ci mel ni da ci doon xalaat daal may ma am at du daal du koy kii quoi mu yéex baw at après summa bada lahu après nag mu gis ne bon kon mu def li nday ji ñaanal doom ji moo gën fa qaalat nday ji nag ba mu ñëwee nag ba mu gis ne waaw baax na léegi nag ko may mu ne ko la arda man de du ma gërëm hatta tushida rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala ma wahabta libni man nag mu ne ko man moom du ma gërëm lu dul nga seedeloo ah leew yow Bashir sama doom ji man amra te di dan Nu'man nga seedeloo yonent bi sa salaam li nga may sama doom fa axada abii bi yadi wa ana yawmaydin ghulaam nee na saa baay téye ji sama loxo te boobu man gone laa woon fa ata wax nañ la mu ngi juddu bi yonent bi alayhi salaam njëkk a dugg bi juddu bi yonent bi alayhi salaam gàddaay seela mu ne fa fa ata mu dikk rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu dikkal yeneen saa salaam fekk man eh, man gone laa woon mu indi ma fa qaala mu ne ya rasulallah saa baay di Bashir ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna umma hadha bint rawahata ajabaha an ushhidaka ala alladhi wahabtu libnaha mu ne doo yaayu kii de di doomi rawaaxa de <laughs> moom daal li mu bëgg mooy te looloo ko yéem te loolu la bëgg mooy nga seede ci li nga xam ne moom laa may doomam di fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ne ko yaa Bashir alaka waladun siwa hada ne ko yow Bashir da am yeneen doom ku dul kii ah qaala naam mu ne ko waaw am naa yeneen ku dul kii kay fa qaala mu ne aqul lahum wahabta lahu mithla hada ndax kenn ku nekk ci ñoom may nga ko comme li nga may sa doom ji qaala laa saa baay ne adit ah, qaala yonent bay saa sam ne ko falaa tushhidni idan kon nag kon nag bu fa inni man laa us laa ashhadu du ma seede ala jawrin ci ndëngate loo xam ne injustice la tooñ la voilà kon mu ngi noonu loolu mooy kon eh, suñu deuxième wa fi riwaya léegi mu ne wa fi riwaya la tushidni ala jawr <coughs> eh, la tushidni ala jawr boobu imam muslim mu ngi ko indi ba léegi ci même kitaabul hibaat téere mooy hadis yëpp la rangale mais bul jàpp ne ñoon lii yone imam an-Nawawi rangale imam muslim rangale ko noona mooy ñun li ñuy def dañuy jóge fenn dawaat daal di puus ci ñaar yeneen version du war a gis yeneen yi wax mais du nuy na ko rangale de no mais foofu la indi hadis yëpp lañ la wax voilà waaye foofu ko ne imam muslim ba léegi ba kitaabul te euh, buntu bi euh, imaamu Nawawi def baabu karaahati tafdiili ba'dil awlaad fil hiba mu ne haddathanaa Ishaaq ibn Ibraahiim mu ne nett sëriñ bi Ishaaq ibn Ibraahiim di ibn Makhlad ibn Ibraahiim ibn Abdillah ibn Matar Abu Ya'quub al-Hanzali at-Tamiimi al-Marwazi al-Marwazi an-Naysaabuuri Ishaaq ibn Raahawayh gane àddina 161 génn àddina 237 rahimahullahu taala mu ne qaala mu ne axbarana Jarir mu ne ki nga xam ne moo ñu xabaare mooy Jarir bi Jarir ibn Abdul Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi gane addina 110 am na wuute génn addina 188 am na wuute tamit rahimahullah an Asim al Ahwal mu jële ki nga xamante ne mooy Asim al Ahwal di Asim ibn Sulaymaan al Ahwal Abu Abdirrahmaan ñii ne Abu Abdillah al Basri al Qaadi moom itam juge la woon ñii ne Tamiimi la mawlaahum ñii ne non Umawi la mawlaahum wallaahu ta'aala a'lam génn àdduna la 141 am na wute an Sha'bi gis nañ ko sànq Abu Amr an Nu'man ibn Bashir mu jëlee ci an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li abiihi la tushhidni ala jawr voilà <laughs> voilà boobu la imaamu Nawawi wax ni wa fi riwaaya la tushhidni ala jawr bu ma fi nekk koo xam ne da nga may eh, eh, seede loo xam ne ci kaw loo xam ne ndëngate la kon loolu la léegi nag ñu xool bu mujj bi wa fi riwaaya ashhadu après gis nga riwaay yii yëpp li tax imaamu Nawawi indi fii yëpp c'est pour dëgëral moom ak waa jumhur vision bi ñu gis ne affaire bi en fait non mooy euh, euh, am say doom jox kii loo joxul ñeneen ñi gën leen loolu dañ koo si du loo xam ne lu xaram la moo tax mu indi fii riwaay yii yëpp bi surtout bu mujj bi voilà loolu lool loolu insha allah dinañ ci taxaw <laughs> dinañ ci taxaw nga xool li nga xamante ne nii moo tax al imaamu al hafiz an-Nawawiyu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a daal di fi indi li léegi nag mu defe ñu kon li nga xamante ne ni mooy bu mujj bi mooy bi mu ne wa fii riwaya ashhadu ala hada ghayri thumma qala yasurruka an yakunu ilayka fil birri sawan ah voilà boobu nag al imaamu muslim ba léegi ci foofu rek fii ñu nekk ba léegi kitaabul hibaat mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna mu ne nettali ñu sëriñ di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri siiwoon ci az-Zamin sëriñ waa kutubu sitta gane àddina la 167 génn àddina la 52 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Wahhab wa Abdul A'la mu jëla ko ci ñaari sëriñam ku ci nekk tudd Abdu nangam kii di ko njëkk gi di Abdul Wahhab di Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ibn Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abil Aas as-Saqafi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 108 génn àddina 184 rahmatullahi alayhi wa Abdul A'la muy Abdul A'la ibn Abdul A'la moom ak baayam ñoo bokk ñu tudd <laughs> ibn Muhammad voilà Abdullah Abdul A'la ibn Abdul A'la ibn Muhammad as-Sami al-Basri al-Qurashi génn àdduna 189 am na wuute imaam Muslim ne la ha taxawal maa ngi ñëwoon di la meneen càlla la wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim gis nañ ko sànq muy al-Hanzali rahmatullahi alayhi di Ishaq ibn Rahawiya rahmatullahi alayhi wa Yaqub ad-Dawraqi Yaqub koy Ibrahim mu ngi nii ad-Dawraqi kii laa am na bañ koy fii tudd boo fàttali ko yàgg na rek waxoon nañ la ba ngi naan yaw yàqu kii yàqu ma ne la non kooku du Ishaq tuddul Yaqub Ishaq la tudd ibn Ibrahim alors que kii Yaqub la ibn Ibrahim ke Ishaq ibn Yaqub ibn Ibrahim bokk <laughs> waaw ibn Rahawayh Ishaq ibn Rahawayh la tudd alors que kii Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi la voilà mooy alxaafizu di sëriñu waa kutubu sitta kii bokk na ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñépp jàngal na leen <laughs> moom mii moo doon laaj ci xadiisam boobu naan naan képp koo xam ne ku ma joxul diinaar mooy boo fayul boo fayul du ko jàngale xadiis boobu <coughs> waaw <coughs> waaw voilà <laughs> am na sëriñ la woon Abu Yusuf ad-Dawraqi al-Abdi al-Baghdadi al-Farisi al-asl rahimahullah sëriñ la woon ci imaamul Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud an-Nasa'i Abu Dawud at-Tirmidhi an ak Ibnu Maaja mu Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahmatullah alayhi moom moom liñ koy gis bariwul mais jàppal ci bu kër sëriñ waa kutubu sitta yi ñu tuddaloon ci la rahmatullahi alayhi génn àddina gane àddina la 166 génn àddina 252 rahmatullahi alayhi mu ne jami'an muy Ishaq ibn Ibrahim ak Yaqub Euh, ibn Ibrahim tamit la tudd ah Yaqub ibn Ibrahim mais dana Yaqub ad wa Yaqub ad-Dawraqi rahmatullah alayhi ma jami'an ñoom ñëpp an ibn Ulayat ñu jële ci ibn Ulayat Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi a ah, bokkoon ci Asadu Xusayma Abu Bishr al-Bazzaz al-Basri waaye Kufa la cosaano woon rahimahullahu ta'ala gane àddina 110 génn àddina 193 wal lafdul Yaqub mu ne nag kaddu yi may indi fii sëriñ bu mujj bi bi ma ko jëlee muy dana Ishaq ibn Ibrahim ak Yaqub ad-Dawraqi Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi moomu nag ay kaddoom laa indi fii rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Isma'il ibn Ibrahim kon moom lii la moom dana Isa ibn Ibrahim kon boo moytu Isa ibn eh, eh, eh, ibn Ibrahim Ishaq ibn Rahowiya moom moo an ibn Ulayya ma mu noon bàyyi xel moo tax mu ne bu dee kaddu yi lii la te kii sëriñam bee ad kii moom dane haddathana Ismaïl ibn Ibrahim mooy la même chose ak Ibn Ulayya yëpp même personne bi la voilà mu ngi mel ni euh, euh, man ñu naan ma Falloog Muhammad nga euh, di wax man la même personne nga jàpp ne fii mu ne ñaari nit ñu wute la kenn la mooy Ibn Ulayya ak Ismaïl ibn Ibrahim Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam c'est la même chose rahmatullah alayhi an Daawud ibn Abi Hind mu jële ci Daawud ibn Abi Hind Dinar Abu Bakr ñin Abu Muhammad al-Khurasani yu génn àddina 140 am na wuute rahmatullah alayhi an Sha'bi gis nañ Bashir radiyallahu anhu annahu qala intalaqa bi hmm? ne saa baay daf maa yóbbu yaxmilu nii am na foo xam ne daa jàpp ci loxo mooy da koo yenu ci benn partie yoon yoon bi après comme que xale la benn bi bi mu daal di ko yëkkati loolu la ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa qaala ya rasulallah ah ishhad anni an qad nahaltu nu'man kaza wa kaza min mali mu ne ko ne jox naa sama doom ji di nu'man ci sama alal lii wa fa qaala yeneen sallallahu alayhi wasallam ne nga jox lu mel ni li nga jox nu'man ñoom nga may lool qaala laa mun a déer qaala fa ashhid ala hadha ghayri demal nga seedaloo ko keneen ku dul man summa qaala ginnaaw yoneen saa saam ne ko ayasurruka ndax dégg nga sa doom yi nekk ilayka ci yow fil birri ci mbaax sawaa ñoom ñoom ñu yem ci yow mbaax liñ lay defal ñu yem ci bala am ne ak déggal giñ lay déggal ak topp giñ lay mu ne ko waaw qaala fala idan kon nag bu ko def kon riwaaya yaa ngi léegi dañuy yem ñi ci riwaayaat yi bii ni ñëw insha allah <coughs> ñu xool imaam An-Nawawi moom daa gis hadis yi karaaxa surtout hadis bii bu mujj bii moo tax waaw ne lim ne ah comme ni moom ni mu koy waxe bu ñu ñëwee ci jotaay bii ñëw insha allah ni muy layale ci minhaj que loolu mooy wane ne waa jumhur li ñu wax mooy mooy dëgg que ne dañ koo sit weedu lu xaram ashhid ala hada ghayri demal seedeloo ko keneen kulul man ndax bu doon lu xaraam la yeneen saa sam doon ne demal keneen seedeloo ko mais loolu dinañ ci ñëw insha allah kon nag ci kaw nii fii la ñuy yem